di tuub ak bakkaar yam toggoo lu mu bari bëri booba su tuubee rek tuub googu nga xamee ne ni moom lañ soxla ci jullit bi te mooy mu rëccu lépp lu loo xamee ne ni moom la nekkoon eh, ci ay ñaawteef ak i bàkkaar waaye mu yéene ne moom loolu dootu ci dellooti waaye ku mel ni ibnu arabil xaatimi nee na boo yéene ne dootoo ci dellooti nag bul wax yàlla mukk ne ko maa ngi kóllaranteeg yow ne dootuma ci dellooti ndax boo kóllaranteeg yàlla boo ci delluwaatee day laaj nga tuubaat te booba fecc nga kóllëre ak yàlla nee na loo def bàkkaar lu mu rëy rëy ak lu mu bëri bëri booy tub yéeneel bañ cee delluwaat rek waaye bul kóllërante ak yàlla ndax saay woo kóllërante yàlla delluwaat ci fecc kóllëre ga nga yéene rek nag moo gën a woyof bu ëllëgee nga delluwaat ci moo gën a woyof nga kóllërante yàlla ëllëg di ci delluwaat bu ko defee bu fekkee ne jullit bi dafa am ma yum nekkoon wala ay bàkkaar yu mu doon toggoo bàkkaar yooyu ca sansé mu buddeeku ca te bu mu fa nekk di def li ñuy wax taswiif mooy di niig niigal na tuub rek te bu nekk di niig niigal ndax suy niig niigal de mën na ko faa fekk balaa tuub te xam nañ ne jimaahul xayri wa milaakul amri wa sababu saada bu ñu ko waxee mooy at tawbatu ilallah nga xam ne jullit ñi yiw dëgg-dëgg waaye li nga xamee ni nii mooy xéwal dëgg-dëgg ci ñoom te yàlla wax leen ko ne wa tuubu ilaahi jamian ayyuhal muminuuna laallakum tuflihun loola amul lu ca gën a màgg tuub dellu ci yàlla ak nit ki maqaama bu man di toll nag day tuub dellu ci yàlla ibnu ataa illaahi moom dafa wax ne même ki nga xamee ni nii ab jullit la bu jàpp ne moom sàgganut moom jàmbaar la mu ngi góor góorlu sax nee na kooku moo war a gën a tuub ñépp sax dellu ci yàlla ndax keroog boo xamee ni yaa ngi góorgóorlu di jaamu yàlla yow yaa gën a aajowu tuub sax nee na moo tax bépp jullit boo xamee nii toog na jàpp ne moom daal ah man am naa xel ma tuub warul ma tuub daal mu ngi war ñee ca mbedd ma di taxawaalu wala ñële di tuxaka naan sànga rek tuub war waaye man tuub waruma boobu jullit dañu jàpp ne jullit bu waru la waaye jullit bu yàlla dimbale dëgg jamono bu nekk day gis boppam ci suuf waaye di yërëm boppam ci ay bakkaaram nga xam ne bakkaar lum tuuti tuuti da koy séen ci kanamam mu mel ni am naaf bu mag naaf bu mag boobu nag da koy tiital ba nga xamee ne nii moo tax jamono bu ne day tuub waaye ki nga xamee ne ni moo gën a sori yàlla ak ci lu man di nekk mooy ki nga xamee ne ni jamono bu nekk mu ngi am yaakaar ci boppam képp di rafet njort ci boppam képp defe ne moom mucc na ba tax mu yaakaar ne moom daal amut lu muy tuubal yàlla deful yàlla dara kooku ak waru dikkal na ko ndax ah, ak am nu moo ko dal te am nu googu ñu perte ñi dong lay dal yal nañ ci yàlla musal tuub googu nag nit yàlla yi nga xamee ni nii bëgg nañ ay cër ci yàlla bëgg nañ ay maqama ci yàlla maqaama booba lu ñu rëy rëy ibnu ataila al askandari nee na mënuñ koo amee ci lu dul ab tuub moo tax dafa laaj gaa yi yàlla yi mu ne leen am kay kayfa yatmau an yadxula xadrat allahi wa huwa lam yatatahar min janabati gafalaatihi te booba wëllu yi yàlla yi lay waxat mu ne ma ndax ab wëllu yi yàlla dana am benn cër ci yàlla ba mu tax mu ne ah man kat tuub wàcc na ma ba du laab ci janaaba ja moom mooy ay sàgganteefam mu ne am walla nit yàlla yi ñoom naka la yaakaare ñi am dégg mbóoti yàlla yi dëgg-dëgg ci lu dul ñuy tuub te mooy kayfa yarju an yafhama daqaiqa al asraari wa huwa lam yatub minha fawaatihi mu ne wëli yàlla bi nga xamee ne nii dafa nekk fi gaayatil kamaal sax mu ne koo moom bala am dara ci dégg dëgg dëggi mbóoti yàlla ya faaw mu tuub ay pakastaloom waaye tuub ay rëcc rëccam di jéggalu yàlla jamono bu nekk ndaxte yonent bi sallallahu alayhi ànd ak màggaayam ak kawewaayu darajaam yépp bis bu nekk da daan tuub lu bari bari nga xam ne gën ngaa néew dana tuub dellu ci boromam jéggalu boromam lu ma téeméeri yoon kon nag keneen ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min baabi awlaa sahaaba yi ridwaanullah ci loolu lañ nekkoon ba ci tuub googu dafa bokk ci meloow ñi nga xamee ne ni ñooy lan bi aw yi waaye bokk ci meloow ñi nga xamee ne nii ñooy siddiquuna yi yàlla di leen ci tagg waaye ñi nga xamee ne ni ay suhadaa u lañ ak ñi nga xame ni ni ay saalihoon lañ ñoom ñëpp maqaama bu ci waay man di nekk bu demee ba jàpp ne tuub wàcc na ko ah keroog boobu ak woru dikkal na ko moo tax ku mu ci ñoom rek da ngay tuub ndaxte tuub googu noonu si la yàlla di wattule jaam bi mboolem ay jëfam yu baax waaye si la koy farale mboolem ay bàkkaram waaye si la koy fanqalee mboolem ay mbugal yi nga xamee ni nii yu waroon a wàcc si lañ wala yoo xamee ni nii wàccoon nañ si kawam ba pare si tuub la koy yàlla di fanqee muy at tawbatu nasuux gi nga xamee ni nii yaxfadullahu al amala saaliha allati faalaha al abdu biha waaye wa yukaffiru llahu tabaraka wa taala almaasi allati waqaat biha waaye wa yadfau llahu alcuqubaati annazilati wal biha kon mboolem yi nga xame ne nii ay jëf yu baax la da ngay tuub yàlla gën laa wattul sa jëf yu baax yooyu waaye yi nga xamee ni nii ay ñaawteef la jullit bi day tuub yàlla jéggal ko bàkkaar yooyu te jullit bi ay bàkkaaram su toll nit jabalu uhud yërmande yàlla ak njéggalug yàlla bu fa jaaree moo ko ëpp doole moo tax nag rahmatullahi fu mu fekk bàkkaar lu mu bëri bëri boobaa jaam bi waruta naago mukk ne man de toll naa si bàkkaar foo xamee ni nii moo xam bàkkaar booba muy toggoo ndax attaa ñi nga xamee ni nii dañ doon sànk julli topp seen baneex yàlla ba mu waxee la muy wax ci alquran ci ñoom ba pare daf ne waaye buñ tuubee nag yàlla dana leen jéggal muy fa xalafa min baadim xalfun adaau salaat wa tabaau shahawaat fa safa yalqawna ghayya yàlla lam ca teg ma illaa man taaba wa amana wa amila saalihan yàlla ni ñooñu dey buñ tuubee yàlla dana leen nangul seen tuub te tooñaanga yu njëkk ya sax du leen ko jàppee ndax saa boo xamee ni nii jullit bi tuub na lépp lu mu defoon ci ay tooñaange lu mu rëy rëy loola day mel ni lu amutoon day mel ni kal lu ñàkk rek lu musta am bu ko defee moom lay defaat ci ay bàkkaar waaye yu njëkk ya moom wàcc na ko waaye nag amut bakkaar bu tuub warul nag muy bu mag bi ak bu ndaw bi yépp tuub da cee war moo tax at tawbatu min jani min jamii dunubi kooku moom waajibatun la tuub mboole bàkkaar yi waaye wa intaaba taaba min baadi dunubi su tuubee yenn bàkkaar yi kooku day saxat tawbatuhu ak tuubam wér na waaye wa baqiya alayhi maalam yatub minhu des na ko bakkaar yam tuubut waa xamee ni nii dafa amoon yum jëw am ñum sàccal naan na sàngara njaaloo na fen na bu tuubee yenn ya du tax mu ne kon doy na wëlis muy tuubaat yeneen ya yenn ya yàlla jéggal na ma ko déedéet day tuub yépp mboolee mi bàkkaaram da koy tuub te su tuubee jullit boobu lu mu sàgganoon sàggan yàlla dana am mbégte ci moom ak kontaante goo xam ne nii mooy raw waa joo xamee ne nii dafa amoon gélém gu dàngañ gélém goo xamee ne nii dafa réer ci àll boo xamee ne nii yaakaaru sax ne dana fa feeñee bi gëlëm gi réeree lu yàgg ba dem bay bëgg ñàkk yaakaar par mu jékki-jékki rek gis gëléem ga xàmmee ko muy gëlëmam waa jooju na muy amee mbégte ak kontaan sidna anas radiyallahu anhu soloo na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla mooy gën a kontaan ci jaam bi bu tubee ci waa jooju foroon gëlëmam gi mooy li nga xamee nii doy nañu faxru ñu jullit ñi nañu saraf doy mu rëy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne allahu ashaddu farhan min tawbati abdihi min ahadikum saqata ala bairihi wa qad adallahu fi ardin fala seydina anas mu ne yonent bi nee na yàlla day moo gën a tar yàlla moo gën a kontaan yàlla moo gën a am mbégte ak fierté ci kenn ci yéen ku ak gëléemam goo xam ne daf ko sànkoon bu yàgg mu dem ba yàgg mu for ko ci benn àll boo xamee ne nii àll ndend foy foy la boo xam ne sax yaakaarite woon ko boobaa kontante ga am kontante yàlla ci moom moo ko ëpp bàkkaar nag bi nga xamee ne nii jullit bi daf koy tuub su fekkee ne ànd yaakaar loolu moo gën mooy mu ànd ak yaakaar ne yàlla dana ko nangul ak tuubam waaye mu yaakaar ne bàkkaaram yooyu lu mu rëy rëy yàlla dana ko nangul ak tuubam ndaxte dafa am ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ci saxaaba yi bu toogaan ba mu yàgg rek mu mel ni ku tàggoog sago mel ni ku xëm ndax di tiit di fàttaliku bàkkaar yoo xam ne daana ko def laata lislaam ba yonent bi sallallahu alayhi wa laaj ko ko jëmmi bis mu ne am naa say wax la bàkkaar yooyu yonent bi sallallahu alayhi tamit daa di ko topp topp ko ne ko da ma wax bàkkaar yooyu nga doon def ba mu jaral la nga xalaat di xëm mu ne ko dafa am ci jamono ba mu dugg duggagut ci lislaam sama benn doom bu jigéen boo xamee ne nii mag yaayam kóllërante woon nañ ne duñ ko ray doom bu jigéen boobu nag dem na ba mat jànq ba nga xamee ni góor ñu bari xemem nañ ko ba toll ci digg taaram ma jékki-jékki benn bis rek tàggu yaayam ne ko dama koy yóbbu mu seete ay nijaayam nee na yaayam kontaan kontaante goo xamee ne nii moom yéem na ko sax mu ànd ak ndaw si bi mu demee ba ci tolloog benn teen nde ko moom daf ko bugg a rey dugal ko ci teen bi bi mu demee ba tolloog teen bi ndaw si daal xool ko ne ko bàyyi ndax da nga bëgg a sama yaay baay ji moom it sëggaat amaat kersa xelaataat xelaat waaye ak xamiyatu dugg ko ndax ñoom yaakaaroon nañ ne am ab doom bu jigéen loolu sax gàcce la bu xelaatee ba mu yàgg ndax ndeysaan ndax kersa gi nga xamee ne nii moom la koy ndaw si di wax yaayam kóllëre gi mu kóllërante woon ak moom mu ko koy fàttali moom it bu xelaataati loolu ba mu yàgg rek waaye mu xelaat kersa gi mu am ci am doom ji jigéen mu daal di ko jàpp rek sëq dugal ci teen bi nee na bi ma koy dugal ci teen bi nag mu ngi yuuxu moom ndaw si ma taxaw fa mu yuuxu di yuuxu ba kàddoom dagg ba nga xamee ne nii waxut loola di rey bakkan te koo xam ne nii doomam la rey bi mu ko waxee ba yonent bi sallallahu alayhi keroog dafa jooy jooy yu métti ne bu fekkoon am na kenn ku ñuy toppee ci lislaam ndax bàkkaar yu mu defoon laata muy dugg ci lislaam yow di sa bàkkaar bi danañ la ko toppee waaye lislaam moom al islaam islaamu yajubbu ma qablahu bàkkaar boo ma def lu mu rëy rëy keroog bi nga tuubee dugg ci lislaam day mel ni mosoo koo def sax moo tax imaamu Sha'raani radiyallahu dafa wax ne daganut ci ab jullit muy ree benn jullit ndax mosoon naa doon yéeféer wala baayam mosoon na ko doon wala maamam mosoon na ko doon loolu daganut ci lislaam nit di ci ree benn doomu adama ndaxte yonent bi sallallahu jamono bu nekk bàkkaar bu nit defaat wala sàggante goo xamee ne ni dal na nit ba mu dem ba ñàkk yaakaar ci boppam bu ñëwaan yonent bi sallallahu alayhi dana ko wanne ko yërmande yàlla ak njéggalu yàlla moo gën a rëy bàkkaar yooyu boobaa nag day tax mu am yaakaar ci tuub ndax tuub gi nga xame ne ni moo gën a nangu mooy gi nga xamee ne nii bu ko borom di def ànd naag am yaakaar ne yàlla dana ko nangul dafa am ñett ñoo xamee ne nii dañoo tardé woon xare tabuk muy xaswatu tabuk te amuñu woon benn ngante ca tardé ga muy seyduna Kaab nu Malik ak seyduna Mararatun Rabi al-Waqifi ak seyduna Hilaal ibnu Umayyata al-Waqifi Mararatun rabin al-Amri ak Hilaal ibnu Umayyata al-Waqifi ñoom ñetti ñooñu la ak seyduna Kaab ibnu Malik bi nga xamee ni nii ñàkk nañoo dem xare tabuk te amuñu woon benn ngant ñoo ko tey ndax loolu bàkkaar bu rëy la ñàkk dem xare te tey ko mu daw xare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag laajte wut sayyidina bu lu dul yegg nañ ca xare ba Tabuk bi mu ko laajtee am kenn ca ñoom ña fa toogoon ne ko koog dey ñaari paxam yi dong la topp ba ñëwut mooy gémmiñam gi ak pëyam gi ak loola nga xam ne ni moom lay xool ak ca façon ba mu ko waxee am ku taxaw daal di ko yuuxu ne ko ah koog ñun xamuñ ci moom lu dul ak yiw xamuñ ci moom lu dul ak mbaax ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñibsee moom Seydina Kaabu dégg na yonentu bee ngi ñëw mu war a dajeeg moom pour tuub waaye loolu yëpp ñi xam ne doomu aadama bi bàkkaar lu mu réere ak fu man di yegg boobaa dafa war a tuub dellu ci yàlla bu tuubee yàlla nangul ko ab tuubam ndax ñetti ñooñu bu ñu waxee ba mu yegg danañ gis ne yàlla dafa wàcce laaye lëmm di leen ci nangul seen tuub muy wa ala thalathati alladina xullifu xata ida daqat alayhim al ardu bima rahubat ñooñu yàlla wàcce di nangu seen tuub mu ne bi yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam laa dajeeg moom bi ma dajeeg moom nuyu ko nee na yonent bi fay ga ma fay taxut koo nekk fay gu neex comme ni ma daan fayee mu mel ni yonent bi am na lu mu jàpp ci ñàkk gi mu ñàkk dem ci xare ba te tey ko mu laaj ko ne lu tax ñëwoo mu sëgg mu ne ah rus naa fen de yonent bi bu ma toogoon ak keneen duma ko fen waxuma la ak yow mii nga xam ne ni yow la yàlla yónni may toog yow di la fen aw ma woon benn ngànt maa tardé woon rek te ko tey yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ah, baax demal kon ba yàlla lu dogal yàlla dogal say mbir rek nee na mu dem génn bi mu génnee ñu bëri wër ku di kat ne ko yow lu tax ngay wax yonent bi dëgg mënoo woon a def nit ñi nga lay rek boo layoon rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam du la jàppee dara mu baal la baalul la rek loolu moo gënoon nga ñëw di wax dëgg ne ko dafa amoon benn ngànt mu ne ñi yedd ma yedd ma yedd ma ba mu jigi sax may rëcc lu ma doon waxee dëgg man man du ma delluwaat rek ut lu ma lay rek mu ne xam naa ne booba yàlla may na ma ak fasaaxa goo xamee ni su ma delluwaat dana am lu ma lay waaye ma laaj leen njëkk ne leen est-ce que li ma def nii am na ñu ko def ñu ne ko waaw am na ñu ko def de mu ne leen kan la ñu ne ko sayyiduna Mararat ibn Rabi'a ak sayyiduna Hilal ma yeta mu ne ñaar ñooñu def nañ li ma def ñëw nañu wax yonent bi dëgg te amuñoon benn ngant ñu ne ko waaw mu ne ko nag dem leen ma dem loolu doy na ma sëkk daal di dem doyloo ñaar ñooñu moom it bi mu demee nee na yu toog dëkk bi xat ci ñoom yonent bi dem ba yegg foo xamee ne nii dafa séparé seen diggante ñoom ñooñu ñàkkoon a dem ca xare ba ak yeneen sahaaba yi ridwaanullah alim nga xamee ni nii amatuñ benn relation dem ba xatta comme naka alquran waxee rek dem ba suuf xat ci ñoom nee na na yàlla waxee noonu la amee de moom Seydina Kamb nee na dama daan toog ci benn digg mu mel ni tooguma fenn ndax suuf ni mu xatee woon ci moom ndax demoon na ba ñu bëree bëri daawoon mën a wax ak ñoom daawoon mën a jëflanteek ñoom nee na nag moom nag dafa doon góorgóorlu fu mu toll daan dem ci jàkka jàkka ñëw di jaxasoog nit ñi di dem ca marché ba ka ñëw waaye nee ñaar ñi ñoom dañu fippu rek ñoom toog seen kër dematuñ sax sa mbooloo ma dematuñ ci jàkka ji ñoom daal lépp lu ñu def seen kër lañ koy def muy sayduna maratunu rabi ak sayduna hilal ibnu mayit alwaqifi nee na bi nga xam ne dem nañ ba am ñeen fukk fan yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónni yónni ndaw mu ñëw ne ma tàqali ko ak soxna si ma wax soxna si mu dellu kër baayam ba yàlla di dogal la muy dogal mu fan nag mu bi nag man lépp lu ma daan ñëw nag daanaa ñëw di ci ginnaawam waaye léeg-léeg daanaka bu ma ko nuyuwaan damay wax ne est-ce que yonent bi fay na ma wala ñéppi na gémmiñam gi wala ñéppiwut ko mu ne bi juróom fukki fan yi matee nag si la yàlla wàcce laaya yooyu di nangu seen tuub muy laqataaballaahu ba yegg si ci ñetti ñooñu loola nag yàlla laytaayalee ko jiital yonent bi ne nangul na ko ak tuubam waaye teg ca na ak lansaar ne ñoom it nangul na leen seen ak tuub daal di door a ñëw ci ñett ñi ndax booba su yàlla wàcce nangul leen seen tub boobaa boo yéexee gàcce mën na leen seel moo tax yàlla ci ni muy wàccee alquran mu dalee ci yonent bi sallallahu alayhi pour yëf yi gën a woyof ci ñoom mu teg ci muhajirun teg ca lansaar daal di leen ci toog ñoom ñett bu ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di bégal leen mu ne keroog bi nga xam ne ni ndaw li ñëw di ma bégal si ne ma yàlla nangu na seenu tuub te booba demoon nañu ba suufaat ak ñoom demoon nañ ba suuf xat ak ñoom ni ko alquran waxee xata ida daqat alayhimul ardu bima raxubat li suuf di yaatu yaatu suuf dafa mujjoon xat ak ñoom ndax liñ demoon ba saxaba yi daanaka daawuñ wax ak ñoom sax wala ñu leen daan nuyu sax ñi ngi sikk sàkk est-ce que danañ leen fay wala duñ leen fay moom naa Kaab bu nag moo ci gënoon a méttile parce que moom da doon dem di jaxasoo nit ñi di dem ci jàkk-jàkk ñëw te daanaka du am kenn ku mu wax ak du kenn ku mu mbokkoot loolu métti na ci moom nee na ki nga xamee ne nii moo ñëwoon di ma bégal si ne ma nangul nañ la sa tuub nee na bi ñëwee dama summi li ma amoon ci ay yére yëpp jox ko nee na keroog mboolem bi amoon ci yére dama ko koo may ba nga xamee ne nii daanaka lu ndaw laa dese gannaaw gi si laa utaat ay yére ndax kontaan gi mu amoon ci bi ko yàlla nangulee ak tuubam te ab jullit noonu lay def bu ko yàlla nangulee ak tuubam day kontaan ci loolu waaye day sant yàlla ci nangul gi ko yàlla nangul ak tuubam te jullit boo xamee ne nii day tuub yàlla dana ko laabal laabal xolam laabal biiram laabal ay cëram waaye mboolem gàkki-gàkki bakkan yi nga xamee ni day gàllankoor doomu aadama bi uti boromam yàlla dana ko ci musal moo tax si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul abul fadala ay wasulaha bi mu lib yi nga xamee ni nii ñooy dàq gàkki-gàkki bakkan yi ba mu ci njëkkoonu tub tudd mooy attawbatu ilallaahi muy arkaanu bayti jamii al qawmi arbaatun biha yuassasu bunyaanul wilaayati sumtun wa juucun tawilun bacdahu saharun wa uzlatun an suyuuxin bil israti qawmun tariqatuhum takfi lmurida adan min almaridi wa anwaa alxururaati tariquhum qasdu wajhi llahi duuna hawan maa al usuli lati tanfi ruunaati al usul yooyu nga xamee ne nii day dàkk gàkki-gàkki bakkan ba ca jiitu nee na min tawbatin quddimat moom la ca jiital mooy ak tuub goo xamee ne nii nit ki da koy jiital ci digganteem ak borom moom nag moo xam niveau bu man di toll moo xam ab julli la boo xam ne jàpp na ne moom amul cër yu bari ci yàlla boobaa nay tuub muy min tawbatin quddimat xawfin rajan maahu ikfaaru tawakkuli sabrun kulla saaati jihaadu nafsin wa shukrun bil qadaai ridan yooyu nga xamee ni nii su ko julli bi takkaayoo dana dem ba dàqal ko mboolem ruunaat yi nga xamee ne nii mooy gàkke-gàkk yi nga xamee ne nii daf koy gaar ci bakkanam yooyu nag ba mu koy tudd ba mu ca jiital mooy tawbatu googu nga xamee ne nii moom lay ab jullit di takkaayoo fu mu toll ndaxte ibnu ataillaahi dafa wax mu ne bokk na ci liy tegtale ne nit kii de dana am cër ci yàlla mooy bi mu dépare di uti yàlla mu bëri lu muy tuub muy min alaamati najaahi fi nihaayati arjuhu ilallahi fi l bidaayati nee na bokk na ci màndarga yi tegtale ne nit kii daal dana am cër ci yàlla ci mujjam mooy bi mu déparé muy dellu ci yàlla fu mu toll waaye jamono bu nekk muy tuub waaye nag bokk na ci màndarga yi nga xamee ne nii day tegtale ne kii ab xolam dafa waw mooy ni koo xam ne dafa yàccaaral rek rafet njortu ci boppam ba mu ëpp jàpp ne moom soxlawul tuub jamono bu nekk rek muy du fàttaliku sax li nga xam ne moo ko daloon ci ay rëcc rëcc ak ci ay bàkkaar loola nag la ibnu xataayilaahi wax mu ne min alaamaati najaahi fil bidaayaat fi nihaayaati arrujuu ilallaahi fil bidaayaat mooy bokk na ci màndarga yi tegtale ne nit ki bu dépare ak mujjam dana am ci cër ci yu màgg ci yàlla mooy jamono bi nga xamee ne nii mu ngi nekk mu tëddi fu mu toll bu defee bàkkaar mu jéggalu su defaatee bàkkaar mu jéggalu su defaatee bàkkaar lu mu bëri bëri ndax allahuma maxfiratuka awsau min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali moo tax boobaa su demee ba ay bàkkaar bari bëri mu ne ko yow yàlla sa njéggal moo ëpp doole samay bàkkaar waaye sa yërmande tamit laa gën a sukkandiku ci samay jëf ndax bépp doomu aadama boo xamee ne nii sukkandiku ci ay jëfam képp loolu day tax du tuub su rafetee njortu ci boppam ba ëpp loolu day tax ak sàggante dal ko du tuub waaye àndandoor ak koo xamee ne nii daf koo gën a ñaaw xala mooy gën koo ñaaw mbir loolu tamit danay sadd doomu aadama ba nga xamee nii du nangu tub ndax boobaa dootu gisate ay ñaawteefam ñaawteefi keneen rek lay gis moo tax boroom xam-xam bu mag ñi koy wax alaaji daawara ja bu mbëlëxe bokk ci kenn ci borom xam-xami réew mi daf doon wax ne jullit ñi jamono bu nekk nañuy tuub daa di wane gàllankoor yi nga xamee ne nii moo leen di tere tuub ba waxee na ayyuhal muminuuna wal muminaat tuubu ilallahi qabla an tamuutu wa baadiru bil amali saalihaat mu ne yéen ñi nga xamee ni nii way gëm yàlla ngeen ña ca nekk góor ak ña nekk jigéen ñépp na ngeen di tuub dellu ci yàlla jamono bu nekk te ngeen gaaw ngeen jëm ci jëf yu baax yi jëf yu ñaaw yi nga nekkoon ndax innal xasanaati yudhibna sayyi'aati moo tax jëf yu ñaaw yi nga nekkoon lu mu bëri bëri nga toxtal ci ay jëf yu baax nee na bu ngeen ko defee yukaffir ankum sayyi'aatikum wa yaxfir lakum dunubakum wallahu xafur rahim moom alaaji daawda ja bu mbalaxe boobu nee na su ngeen defee loolu ak bàkkaar yi la mu bëri bëri nee na yàlla dana leen jéggal seen bàkkaar yooyu te dana leen ko faral seeni ñaaw ñaawteef ndax yàlla jéggalaa kon la te yàlla yërëmaa kon la mu ne waaye nag li nga xamee ne ni ñaari moo ñuy teye tuub mu wax ko ne wa nahnu wal iyaadu billah nee na ñun dey yàlla yàlla musal ñi li ñuy tere tuub lenn mooy ka annal mawta ala gayrina kutib wa ka anna alxaqa ala gayrina wujib wa ka anna alladina nusayyiuhum min al amwaati safar ama qalilin ilayna sadar nee na ñun li ñuy tere tuub bokk na ci mooy dafa mel dee dañ koo farataal ci ñeneen ñi dut ñun waaye dafa mel ni bisub dëgg ba daal dafa mel ni dañ koo waral ci ñeneen ñi dut ñun mu ne mu mel ni sax ñun ñi ñuy gunge di leen yóbbu ci seen bàmmeel dañuy tukki tukki bu gàtt daal di waññeekuwaat ñëwaat ci ñun te loolu nag bi mu ko waxee ba pare mu ne nag texe ñeel na jaam boo xamee nii jamono bu nekk mu ngi soxlawoo ay ayibam di ko tuub dellu ci yàlla muy tuuba liman shaxalahu aybuhu an uyubin naas wa baka ala danbihi wa tarada anhu lwaswas mu ne teexe ñeel na jaam boo xamee ne nii mu ngi tuub ay bakkaaram te mu ngi jooy ay bakkaaram fu mu toll waaye wa jaalasa ahlal fiqhi wal xikma wa xaalata ahla dillati wal madkana Seex Alaaji Daawuda Ja bu di kenn ci borom xam-xami Sénégal yu mag yooyu nga xam ne wax nañ ay wax yoo xamee ne nii ci fànn bu nekk wax yooyu mën nañ cee defaroo mën nañ seen mën nañ see defaree suñuy bakkan mën nañ see yare suñuy bakkan mën nañ see yare suñuy ruuxu nee na texe ñeel na jaam boo xam ne ni dafa bañ a yittewoo ayibi jaam ñi waaye dafa yittewoo ay ayibam fu mu toll di ko tuub di yittewoo ay ayibam di ko tuub te mu dàq ay jax-jaxal waaye muy jooy ay bàkkaaram fu mu toll waaye di toogaaleeg ñi nga xamee ni ñooy fuqahaa yi waaye di toogaaleeg ñi nga xamee ni ñooy xukamaa yi waaye di jaxasoog ñi nga xamee ni ñooy ahlu dilati maskana ñi nga xamee ni nii ñoom lañ jàppee ne ñooy ñooy masaakiin yi ak fuqaraaw yi mu toog ak ñoom ndax suy toog ak ñoom loola dana ko yokk lu bari waaye su fekkee ne nit ki dafa yaakaar ne ñii de dépassé naa leen du ma toogee ñoom ah loola bu yàggee mën naa tax mu defee ne moo gën ñëpp ba nag dootu tuubati ndaxte bépp doomu aadama boo xamee ni nii dafa ba yaakaar ne moo gën ñëpp gàllankoor ba koy njëkkaral mooy ne moom dootu tuubati ay bàkkaar lu mu rëy rëy dootu ko gisati moo tax ibnu ataillaahi nee na rubama kunta musi an baraana boo nekkee koo xamee ne ni yaa ngi def ay ñaawteef yu bëree bëri bari waaye la la gis mooy soxbatu man aswa u min ka ànd ak koo xamee nii moo la gën a ñaaw mbir boobaa nag soo xool loola rek nga xamee ne nii yaa ngi xoolee bëtub xeebeel loola mooy tax dootu tuubati dellu ci yàlla ak maqaamu boo mën di toll nag loola dalay sippi ndaxte Cheikh Abdul Qadir laa radiyallahu anhu dafa wax ne wali yàlla yi ànd ak kawe guñ kawe maqaama ak fuñ man di toll tuub da leen war nee na wali bi su demoon ba nga xamee ni nii yegg na ci yàlla di ko wan kas fu sax muy gis ay bakkaaram yoo xamee ni nii war na ko def ëllëg ci dundam mu yegg foofu la ko war tamit moytu waaye nag mu moytoo sànjaafu dugg ci bakkaar yooyu noonu mu wax ne bépp wëliyu boo xamee ne nii dafa gis moom yàlla wan ko wala mu gis ci kasfu ne moom ëllëg at sàngam wala jamono sàngam dana def ay bàkkaar yooye sax war na ko mu tuub ko waaye war na ko mu moytu ko de bu mu wax ne loolu su ma ko moytoo kon maa ngi daw dogalu yàlla Cheikh Abdul Qadir Jeelaani ak nee na ngay daw dogalu yàlla boobu di bàkkaar ya nga gis yow wëliyu bi sa kanam nga dem sànjaafu yeneen dogalu yàlla yoo xamee ne nii mooy ñàkk mooy yàlla moo tax daf ne laa yaqdahu fi kamaalil waliyi munazaatuhu lil aqdaari l ilahiya cheikh abdul qadir jalaan nee na du ayibal wëllu yàlla bi ànd ak lu mat-mat mooy xëccoo gi muy xëccoo ak dogali yàlla yi ci bañ a def bàkkaar yoo xamee ni yàlla wan na ko ko mu koy moytu di ko daw di ko daw di ko daw di tuub te defagut bàkkaar yooyu di ko moytu di ko tuub pour dem ci yeneen dogal ndax nee na id min sha'nil kaamili munazaatu aqdaari lxaqi bilxaqi lilxaqi nee na dafa bokk ci mbirum wëllu yàlla bu mat muy xëccoog dogali yàlla yi mooy dogal yi nga xamee ni yàlla dogal na ko mu gis ne moom lii ay bàkkaar la yoo xam ne yàlla nar na ko nattoo mu ni mu xëccoog moom te defee ko ci dëgg mooy daw dogal yooyu dem ci yeneen dogal yoo xamee ni yooyu dégloo yàlla la te loole yëpp mu koy def ngir yàlla nee na kon kooku mooy dëgg-dëgg waliyu ba fa rajulu huwa almunaziu lil qadari bil qadari lal muwaafiqu la nee na kooku mooy dëgg-dëgg góor koo xamee ni nii fu man di yegg ci yàlla bu ko yàlla wanoon sax ne ko sa dund mooy yàlla waaye bokk ci yi nga xamee ne nii yàlla daf ko gën a bëgg yàlla bëgg ko yàlla dafa am cofeel ci ak tuub am cofeel ci koo xamee ne nii day ñëw def li atiraaf nangu ne moom moo def bàkkaar ndax jaam bi suy tuub ci kanam yàlla du am ak rëy te dana saxal ne yàlla mii may tuubal mu ngi fi dana saxal ne yàlla mii ku baax la dana saxal ne yàlla mii ku mën a jéggale loolu nag moo tax jaam boobu nga xamee ne nii day tuub fu mu toll kooku tuddee ko tawaab moo gën a yell ñi koy tuddee musir moom nuur ci ay bàkkaar ndax mu ngi tuub fu mu toll ndaxte imaamu saaraani radiyallahu anhu dafa wax mu ne tuub dey war nañu njëkk su fekkee ne tuubuñ sax war nañu ñu tuub ci ñàkk tuub gi mu ne su fekkee ne ñàkk tuub gi ñuy ñàkk tuub tuubuñ ko sax war nañu ñu tuub nuur gu ñuy nuur ci ñàkk tuub mooy nee na tuub si boppam dafa nekk loo xam ne ni dafa war ci ñun ñëpp fa in lam yaqa lana tawbatun nee na su fekkee tuub daal tabbiwut ñeel ñu nga xamee ne nii tuubuñ nee na wajaba alayna tawbatu ala tarki tawba nee na tuub war nañu ci bàyyi gi ñu bàyyi tuub ndax bàyyi tuub nee na loolu rek dañ koo war a tuub nee na fa in lam yasix lana tawbatu ala tarki tawba nee na bu wérut ci ñu ñuy tuub bàyyi gi ñu bàyyi tuub nee na ba tey wajaba alayna tawbatu alal israari mintarki tarki tawba nee na war nañu ñu tuub nuur gu ñuy nuur ci bàyyi tuub moom limaamu Sharani radiyallahu anhu kon amul niveau buy nit toll ne ah man kat léegi jag naa man kat léegi baax naa man kat léegi yéwén naa fii soxlaatuma tuub jullit bi jamono bu nekk day soxla tuub bokk na ci li nga xamee ni nii jullit bi su ko tuubee yàlla dana ko nangul ak tuubam mooy mu defee ko ni nga xamee ni nii noonu la ko nit yàlla yi jàngalee. te mooy muy tuub buy mu gis ne moom dafa tooñ boromam waaye borom bii muy jéggalu de borom bu bëri yërmande la borom bu bëri njéggal la te lam am ci njégal moo ëpp ay bakkaaram boobaa nag ak suuf bu mu man di moyee yàlla mu def la ibnu arabil xatimi waxoon rek te am yaakaar nee na ida asayta allaha fi ardin fala tufaariqha xata taamala fiha xayran ka qawlika la ilaha illa aw subhanallah aw alhamdulillah nee na su fekkee ne dem nga ci palaas ak palaas boobu lu mu sell sell ak palaas ba lu mu màgg-màgg nee na lu mu xorma xorma nee na boo fa moyee yàlla nee na bala ngaa nangoo taxali ko palaas ba na fa def aw yiw lu mel ni nga tudd fa laa ilaha laa ak lu mel ni nga wax fa subhanallah ak lu mel ni nga wax fa alhamdulillah ñi ne ko léegi loolu soo ko defee lu muy jariñ mu ne boobaa day saarat boobaa pàkk boobu day mujj fa kama tashhadu alayka comme ni nga xamee ni nii noonu lay seedee waral la yowmal qiyaam waaye tashhadu lakk dana seedee tamit ñeel la bu seedee yowmal qiyaam ne yow kat defoon nga ci man ak mooy yàlla waaye dana seede wala jaamu yàlla googu nga xam ne nii def nga ko ci pàkk boobu nga mooyee yàlla ba mu waxee loolu nag moom ibnu abil atimi mu ne ah yàlla daal dëgg-dëgg moo mën a wattu ab jaamam waaye yàlla mu bëri yërmande ci ab jaamam xoola ku nekk ci ab suuf mooyee fa yàlla def fa ab bàkkaar waaye mu boobu bi mu tuubee bàkkaar bi mu tuubee bàkkaar boobu wala sax ba mu ko tuubagut sax mu defaale fa geneen tiyaaba te mooy wax fa laa ilaha illallah wala mu wax fa subhanallah wala mu wax alhamdulillah loola yàlla dimbale ko ba nga xamee ne nii bu ëllëg yowmal xiyaana bu yàlla bu suuf sa seedeelee dana seedewaale tamit ah, tiyaaba jooju nga xamee nii defoon na ci place boobu loolu nga xamee ne nii Cheikh Abdul Qadiril Jeelaani radiyallahu anhu daf ko wax ci tuub te mooy ne wëllu yàlla bi fu man di toll ci maqaama ak wilaaya gu man di am timit ak moo xam dafa bokk ci siddiquuna yéeg dafa bokk ci suhadaa oog saalihuuna yéeg laqataab yi man di bokk ci kuréetu aw awliya ullaah wax jooja imaamu Sha'rani ba mu koy firi daf ne maanaahu laysa rajulu man yakunu radiyan bil maasi wa yaxtaju bil qadar nee na waaye yàlla dëgg-dëgg daal du mooy koo xamee ne nii day yàccaal dugg ci ay mooy yàlla di ci kontaan te di lay dogal yàlla yi nee na du kooku mooy waaja waaye nee na innama rajulu man yunaziu l aqdaara xata la taqa ma in waqaat kadalika ataaha xaqaha min al istixfaari wa tawbati wa nadam te nee na waaja dëgg-dëgg mooy koo xamee ne nii bu gisoon ay bàkkaar si kanamam sax day jañanteeg moom di buxante moom ba du tàbbi ci dogal yàlla yooyu waaye mu dem tàbbi ci dogal yuy kontaan loo yàlla nee kooku mooy dëgg-dëgg waaja nee na su buuxanteeg bàkkaar yi nag ba mënut si dara bàkkaar ya dal ci kawam nee na mu continuer rek tuub jox ko àqam te mooy mu jox àqi bàkkaar booba lu tolloo moom ci jégalu yàlla waaye ci rëccu ay bakaaram waaye ci ànd ceeg naqar ndax jullit bi buy tuub da ciy ànd ak naqar waaye ab jullit bokk na ci màndarga yi wane ne moom kat tuubam gi dëggu na mooy mu ànd ci ak naqar lam defoon waaye ànd saak yéene ne dootut sa dellooti comme ni ko sax ma dama xaadimu rasul waxee ne summa alayhi an yuxaafida ala xuduudi rabbil arshi jalla wa ala wa inda amrihi wa nahyihi yaqif wa an yatuuba wa an yatuuba wa an wa nam ko waxee ca nahju qadaayil haaj ba mu tuub dellu ci yàlla su tuubee euh, dellu ci yàlla te lim sarta ya sarta yooyu muy wa min shurutiha nadamatun ala ma faatahu min al maasi musjala wa niyatun fi ma baqa min al umur adama awdihi li kulli ma yadur wa an yakuna taarika al isyaani in kaana aasiyan bila tawaani mooy ñetti sart yi mu tënk ca e, ca aljawharu nafis muy yi nga xamee ne nii moo tënk sartay tuub te mooy buddeeku ca ba set waaye yéene ne moom dootul ca dellooti su yéenee ne dootul ca dellooti mu am ca naqar lu tax mu doon koy defee su defee yooyu yëpp nag boobaa yàlla dana ko jéggal te booba su ko yàlla jéggalee mboolem la nga xamee ne nii defoon na ko ci ay bàkkaar bu góor góorgóorlu yàlla mën na ko faral soppil ko ay tiyaaba ndax yàlla sigma tayam su ko neexee mu bàyyi jullit bi mu def ay bakkaar ba mbëri bàkkaar yooyu yàlla soppil ko ay tiyaaba mu bokk ci ñi nga xamee nii yu baddilullahu sayiatihim xasanaat mu bokk ci ñi nga xamee nii yàlla day soppi seeni ñaawteef ay tiyaaba moo tax nag bépp jaam boo xamee ni nii bëgg na yàlla di ko faral di nangul ak tuubam saa yu tuubee booba day jëfandikoo sifa boobu ci boppam rek mooy moom muy nangu tuub saa yuñ ko tooñee waaye muy jéggale saa yuñ ko tooñee saa yoo xamee ne nit ki takkaayoo na di tuubalaate saa yoo xamee ne ni tooñ nañ ko mu jéggale boobaa yàlla dafa yomba jéggal moo tax Cheikh Ahmada Tijaani Sharif radiyallahu anhu dafa wax ne ida nazarta ila naasi wa ma yajri alayhim min qadarillahi adartahum wa innama yajiu lmalaamu min adami shuhudi amrillahi naafid nee na saa yoo xamee ne nii xool nga nit ñi ak yàlla di dawal ci ñoom ci ay dogal boobaa da nga leen nangul ngànt waaye yeddaange gu bëri ci nit ñi dañ leen a nangul tuub mu ngi dikkee ci koo xamee nii dafa ñàkk a seede yàlla yi nga nii yàlla wéyale woon na ko su waxaan loolu nag ba pare di soññi nit ñi ci ñiy jéggale moom Seydina Seex da daan wax ne innal xalima yaxlumullaahu alayhi ki nga xamee ne nii dafa lewet yàlla day lewet ci kawam bu waxaan loolu daan tegtaloo la nga xamee ne nii imaam Ahmad solo na ko waaye boo demee ci mustadrak bu xaakim tamit da nga ko fa fekk mooy li yonent na sallallahu alayhi wa wax ne arrahimuuna yarhamuhum rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama mooy ñi nga xam ne nii dañuy yërëmaate saa yu ñu leen tooñee ñi baale ñeewante am yërmande ca ña leen tooñ jéggal leen ah ñooñu tamit yàlla noona lay doxalee ak ñoom nanga nga doxalee ak jaami yàlla ci bu ñu la tooñee nga jéggal leen buñ la tooñee nga baal leen yàlla tamit noonu lay doxalee ak yow rek boo boo ko tooñee mu jéggal la soo ko tooñee rek mu baal la moo tax benn waykat bu mag muy Alaaji Mansuur da doon tagg sëriñam di waajuram di Seex Seydil Haaji Malik Si mu ne moom day bokk na ci rafetuk doxalinam mooy da doon képp koo xamee ne nii tooñ nga ko waaye da doon képp koo xamee nii dagg nga ko muy fii husni siratihi afun li zalimihi waslun li qatiihi amat atayaahu mu ne moom day bokk na ci rafetlu rafetu doxalinam moom Seex Seydil Haaji Malik Si mooy ku mënoon a jéggale ku ko tooñ la boobaa nag kooku yàlla dafa yomb a jéggal saa yoo xamee ni jéggalu na yàlla te jéggalu yàlla ku ne soxla na ko boobaa yàlla da koy jéggal waaye saa woo xamee ni nii ni dagg na ko mu jokk ko mu ne nag bu dee tabe la moom lam yaxkihi xaatimun juudan wala harimun nee na xaatim mi nga xamee ni muy xaatimu paa yi tabe gam doon tabe woon sax nee na niru wut ko woon moom Cheikh Seydi Hadji Malick si ci tabe waaye harimu dafa demoon ba nga xamee ne nii ah, saay bu ko waykat ba waye te muy Zuhayru ah mu daal di ko may may yu rëy ba nga xamee ni dem na ba sax mujj gi ah mu mujj rus te yooyu nga xamee ni moom la ko xërim doon may mujj gi bu nuyoo sax buy ñëw di nuyoo dane nuyu naa ñëpp ba mu des ki nga xamee ne nii moom laa seet te ki ma seet ma jigéen ci yéen muy buur bi ndax saay boo xamee nuyu waat na ko mu may ko ay may yu rëy loolu nag dafa bokkoon ci ay doxalinam képp koo xamee ni ni nag kon takkaayoo nga jéggale fu ñu la tooñ nga jéggale moo xam sa dooma la tooñ moo xam sa rakka la tooñ moo xam sa baaye la tooñ moo xam sa mbokku dëkkandoora la tooñ ndax jaamu yàlla yëpp njabootu yàlla lañ ku la man di tooñ ci njaboot yàlla gi boo ko jéggalee boobaa yàlla day kontaan ci loolu yàlla day xam ne jéggal nga njabootam yàlla nag bu ñu waxee njabootam waxuñ njaboot comme njaboot gi doomu aadama di am ci sukk di jur wala di nampal wala nangam waaye ñoom ñëpp alalu yàlla lañ mindaafu yàlla lañ waaye soo leen jéggalee jéggal nga yàlla ndaxte dama déglu benn géwal mu ne yàlla day amut biir du naan du lekk waaye saa yoo xamee ne nii leel nga biiru waayam biiram fees boo nàndalee biiru waayam yàlla biiram fees fekk loola mu wax ma dégg ko xam ne dafa dëppoog la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne yàlla yowmal xiyaam dana taxawloo benn jolof jolof ne ko yow de lu tax ba ma feebaree seet si woo ma jolof-jolof boobu ne ah yàlla kon yow ana samat yëpp da ngay feebar yàlla ne ko aha sa mbokk diw feebaroon na boobu boo ko seet man yàlla ma wér waaye mu ne ko yow de ba diw ba ma ba ma xiifee leeloo ma jolof-jolof bi ne ko yow yàlla kon da ngay xiif yàlla ne ko man de màgg naa wëris ma xiif waaye day sa dëkkandoor boobu nga xamee ni nii mooy sa mbokkum jolof-jolof moomu ba mu xiifee boo ko leeloon man yàlla ma suur mu ne ko ba ma maree nàndaloo ma jolof-jolof bi ne yow yàlla loolu ëllëg yowmal xiyaam lay doon muy jolof-jolof wala muy ab bawal bawal boo xamee ni nii dëkkoon nakke kenn ku xiif nanguur kaa leel wala mu dëkk ku mar nangu koo naan nàndal wala mu dëkk ku rafle nangu koo solal boobaa nag yàlla yowmal xiyaam noonu lay xulooyeeg moom ne ko kooku boo ko leeloon ma suur waaye boo ko nàndaloon ma màndi boo ma boo seet si woon koo ko feebar man yàlla ma wér loolu yàlla lépp loo xamee ne ni bëgg nga ko ci moom dayoo bëgg loola def ci ay jaamam booba loola la lay defal boo bëggee yàlla di la jéggal del jéggal ay jaamam boo bëggee yàlla di la may del may ay jaamam boo bëggee yàlla di la xoolee bëtub yërmande ak bëtub njëgale ak bëtub jéllale del xoolee loolu ay jaamam soo xoolee ay jaamam noonu ah boobaa yàlla dana la yërëm yàlla dina la jéggal te xool ga ngay xool jaam yi di leen xool seen ayib ak lu ñuti seen i manki ba tax doo leen i jéggal loola de bu ca jaam ñi amee musiba benn ibnu ataa illaahi wali yàlla bu mag boobu nee na yow am nga ca musiba fukk moo tax mu ne man ittala ala asraaril ibaadi walam yataxallaq bi rahmatil ilaahiya nee na képp koo xam ne ni dafa xool lu ñutu ay bi jaam yi mu xool seeni mbóot te ànd ak takkaayoo yërmande ji nga xam ne ni moom la yàlla di takkaayoo pour jéggal ay jaamam mu ne kook day kaana tilaahu na alayhi mu ne yër gi mu doon lu ñutu ay bi jaam ñi loolu day mujj doon fitna ci kaw ndax dana ko dugal ci bañ kooku bañ ab jullit dana ko dugal ci ñaaw njort ci moom dana ko dugal ci xeeb ko dana ko dugal ci rafet njort ci boppam dana ko dugal ci yaakaar ne moom daal ndekete moo tane julli yépp waaye loola day nekk wa sababan li jarril wabaali ilayhi day nekk sababu boo xamee nii mooy indi ak mbas mooy musiba mu rëy moo xamee ni nii day dal ci kawam moo tax kon bépp jàmm boo xamee nii bëgg na fu mu toll di tuub di takkaayoo fu mu toll boobaa nay di xool ay ayibam ndax nit ki su fekkee ne gisul ci moom boppam benn ayib moom daal pour moom léppam jaar na yoon léppam jag na léppam baax na boobaa du gis lu koy xërtal ci mu jub te bakkan day dàqwanteeg nit ki di tuub bakkan su sañoon ruuxu fu mu toll du yëg sax lu jëm ci tuub du xelaat lu jëm ci tuub moom daal fu mu toll rek nit ki day gën di dàngaaj di gën di sori boromam waaye di gën di am yaakaar ne moom daal ah soxlawut muy tuub ñeneen ñi daal ñoo a la ma dajeeg ci mbedd ma mu yor biteelu sàngara bi kooku rek ka war a tuub wala waa ji ma dëkk si koñ bi mu naan sàngara wala waa ji ma dëkk ci koñ bi mu yor cigarette bi kooku rek ka war a tuub wala waa ji nga xam ne maa koy jiitu ci jàkka ji jamono bu nekk loola bakkan bi moom su sañoon loolu rek lay xërtal ci nit ki boobaa nag jaam boobu day mujj perte ndax laa yamunu makrallahi illa al qawmul xaasiruun jayeelug yàlla ñu perte ñi rek ñoo koy wóolu te nit ki nag saay woo xamee ne nii mu ngi sëgg ci ay bi nit ñi ak manki manki nit ñi loolu kiiraay la goo xamee nii day tax du tuub te su tuubut ak ruuxam du sell ak ruuxam du defaru te bu demoon ba bugg a dugg ci xadara yàlla ba sax boobaa dañ koy dàq comme ni ñuy dàqee aw nag woo xamee ne ni dafa bugg a dugg ci gétt goo xamee ni bokku fa boobaa nañ koy falangee ak nañ koy fanqee noonu boobaa noonu lañ koy falangee ndax ñàkk gi mu ñàkk tuub ak yëg gi mu yëg boppam ndax yàlla képp ku bëgg ci moom da ngay wàcc boo bëggee jot ci yàlla da ngay def li nga xamee ni nii dafa safaanoog yàlla li safaanoog yàlla nag mooy wàcc wàcc doomu aadama bi nag comme yàlla moom dafa rëy dafa màgg doomu aadama bu bu ko joti ci yàlla rek dangay wàcc wàcci boo wàccee boo wàccee sa bopp ba suufeel sa bopp boobaa yàlla ubbil ay buntam ndax waa da lillahi rafaahullah te yàlla su la yëkkatee dalay lay taf ci boppam moo tax doomu aadama boo xam ne ni bëgg na fu mu toll di tuub boobaa na def fu mu toll di xool ay manki mankim moo gën muy xool manki manki nit ñi ndax tasawufuka ala ma batana fiika min al uyubi xayrun min tasawufika ala ma batana minal bi maanaam lu ñuti gi ngay lu ñuti li fàddu li nëbbu ci yow ci ay manki manki ci ay ayib loolu moo gën ngay lu ñuti li nga xamee ne ni moo nekk ci nit ñi ci ay manki manki ca loola yàlla nëbboon la ko ndax loola saay yoo lu ñutoo ba xool ba gis ko boobaa bakkaar yu bëri la lay jural benn dana la dugal ci jëw te saay woo xamee ni nii jëw nga ab jaam boobaa bu yéexee bakkaar ya nga doon ko jëwee sax yow nga jox ko tiyaaba ju ëpp bakkaar yooyu ndax tiyaaba ja nga koy jëwee sa tiyaaba la ñuy jël sottil ko kon nag moo tax bépp ab jullit fu mu toll tuub war na ko bu ko mënee bëril ci bis bi lu mu bëri bëri loola bu mu wax ne lii kat bëri na man li ma tuub bëri na su demee ba yëg ne moom li mu tuub bari na loolu tamit xeetu gàllankoor la loo xam ne bakkan moo koy def bakkan mooy wan nit ki ne ko ah yow di li nga tuub bëri na yow de fu mu toll nii war ngaa noppalu waaye ki nga xamee ne nii yàlla da ko nar a defar dëgg-dëgg moom fi mu toll day jàpp ne moom mu ci ak waaye fi mu toll day jàpp ne moom mii moo tax borom xam-xam boo xamee ni ni sax dafa am rafet njort ci boppam dëgg ah kooku dee ànd ak moom sax ànd ak ab jaayil boo xamee ni gërëmul boppam sax moo ko gënte loolu wala yàlla yi wax nañ ko kon bépp jullit boo xamee ni bëgg na fu mu toll di takkaayoo tuub mooy fu mu toll day xool ay manki manki bu yeggoon ci dayoob sell tamit bu mu tax mu naago ndax saxaaba yi diwaanullahi alayhim ànd ak li ñuy sell sell ànd ak li ñuy màgg màgg ak li ñuy kawe kawe dañ daan toog ba ñu tiit ci seen bopp di jàq ci seen bopp di mën a tuubaat di dellu ci yàlla waaye koo xam ne nii dafa am yaakaar ci boppam ba mu ëpp ah kook du tuub benn jamono di dellu ci yàlla moo tax kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na moom bis bi lu mu néew néew dana tuub lu mu néew néew téeméer yoon te loolu jublu ci xasru ko ci téeméer waaye da cay jublu wane ne moom la muy tuub bëri na kon nag jullit ñi ñoom min baa bi awla ñoom it dañoo war di tuub fuñ te bépp ju bépp jullit boo xamee ne nii tuub na fu mu toll boobaa yàlla dana ko defal aljanna ëllëg mu bokk ca ñi nga xamee ne nii dañuy dëkkee aljanna waaye jullit bi tamit noonu muy tuubee moom ci boppam noonu la mën a sàkkoo ñu ko tuubal mu ut mbokkam moo xamee ni jàpp na ne kii de moo ko gën a sell mu ne ko jéggalul ma samay bàkkaar wala mu gis koo xamee ne nii sëriñam la mu ne ko jéggalul ma samay bàkkaar ndax doomu aadama moromu doomu aadama mën na koo jëriñ fii ci àddina mën na ko jëriñ ci àllaaxira ndax doomu aadama bi nga xamee ni gis na ab doomu aadama mu rafet ci moom njortu ne ko deema tuubal boobaa su rafetee ci moom njortu boobaa doomu aadama booba su ko tuubalee moo xam taalibeem la wala mbokk taalibeem la wala sëriñam la boobaa yàlla dana ko jéggal loolu nag moo waral jariñ li doomu aadama mën a jariñ moroomu doomu aadamaam doomu aadama bu dee balañ koo jébbal borom ay doomu aadama ñoo koy taxawu moo tax bépp doomu aadama boo xamee ni ci sag euh, yaafus wala ci sag gàttal da nga defee ne doomu aadama bi yàlla képp képp moo ko mën a jariñ beneen doomu aadama mënu koo jëriñ mënuñ ko jàngal alquran mënuñ koo ñaanal yooyu yëpp ay caaxaan la yooyu yëpp ay biddaa la boobaa yàlla weddi dina la te yow weddi nga yàlla sax nag ndax yàlla yonent yonent bi sallallahu alayhi wa li muy màgg màgg ak li kawe kawe bi mu faatoo ba lañ koo jébbal yàlla ay nit ñoo taxaw def ko te ñooñu jariñ nañ ko jullee nga ñaan ak yi ca aju te loolu ay nit ñoo ko def kon doomu aadama mën na jëriñ moroomu doomu aadama fii ci àddina mën mën na koo jëriñ ci ay ñaan man na koo jariñ ci jéggalul ko ci ay bàkkaar man na koo jëriñ ci jàngal ko kaamil mën na koo jëriñ ci leneen ak leneen ndax doomu aadama ci boppam man na jariñ doomu aadama loo xamee ne nii sax amaana ci biir alquran am na si loo xam ne nii doomu aadama bi mën na koo jëriñ moroomu doomu aadamaam te loolu yàlla moo ko def ci doomu aadama yi ndax jëriñ gi nga xam ne def na ko ci ñoom moo tax kon jullit bi ni muy toogee di tiit noonu la mën a utee beneen jullit ne ko kaay tuubal ma kaay jéggalul ma noonu la mën a waxee waajuram wala sëriñam koo xamee ni am na ci moom ne moo ma gën a jege yàlla am nga yaakaar ne moo ma gën a jege yàlla wala moo ma ëpp ci yàlla boobaa refeen njortu googa ngay refeen njortu boobaa sala la yàlla di yërëmee ba say bàkkaar bu tolloo ni fuuritu géej gi sax yàlla da lay jéggal te am na ñoo xam ne saa yuñ taxawee tàllal seen yàlla yàlla daal di leen nangul lépp loo xamee ni moom lañ ko wax muy yàlla dina leen waaye yi keneen buñ ko jéggaloo tamit yàlla dana leen ko jéggal te loolu yépp xaj na ci yërmande yàlla xaj na ci njéggalu yàlla waaye nag jaam bi waxuñ ko ne ko yàlla bëri na yërmande yàlla bëri na njéggal mu tax ne xaaral ma kon ma dem sëgg ji def ci ay bàkkaar déedéet bu mu dem di sëgg ci ay def ay bàkkaar fu mu toll ndax bàkkaar yooyu imaamu saaraani nee na daf koo war a xoolee ni miir boo xamee ne nii day waaj a daanu miir buy waaj a daanu nag dangay moytu rek bul dem ne xaaral ma dem comme dogal yàlla rek mu dal sama kaw comme ni ki nga xamee ne nii an lawra su fekkoon ne nii gis na mu gis benn miir boo xamee ne nii xadd maalat li suquuti miir ba dafa jeng jëm ci daanu nee na doomu aadama boobu de fa sa lahu an yaqi fa taxtaha nee na ñeelu muy taxaw ci ron miir ba lu tax muy taxaw ci ron miir ba bi nazari suqutiha ali yamuta ndax ne ah comme yàlla dogal na ne man damay dee rek xaaral ma dem taxaw ci ron miir bi miir bi ray benn yoon de nee na képp koo xamee ne nii def nga loolu mooy képp koo xam ne nii toggoo nga loolu nee na fa hukmu hukmu qaatili nafsihi kooku atteem atteeb ku boppam la koo xamee ne nii dafa xaru kooku xaru wa qad tawaadahu llahu tabaraka ki nga xamee ne nii dafa xaru yàlla tëkkoo na ko mbugal mu bëri mbugal moo xamee ne nii mbugal mu kawe la comme nag waa bu gisee miir bi muy bëgg a daanu du dem ronu ko noonu la jullit bi war a mel nag su gisee bàkkaar bu def njaafu bàkkaar ba ndax place mooy yàlla yooyu daw rek moo ci gën daw rek moo ci gën a yellu ndax iddimaas yi muujibatun li suxtillaahi taala ala al abdi nee na mooy yàlla yi kat day waral ci jaam bi ak sàññi goo xam ne nii yàlla day sàññi ci kawam yàlla da koy jëppi yàlla day mer ci kawam kon nag moo tax mu war a war a a def bàkkaar ni nga xamee ne ni yàlla day sàññi ci kawam yàlla da koy jëppi te kat waman kooku loolu mooy li nga xam ne nii moom lañ sàkku ci moom te mooy mu daw ci place boo xam ne nii place sàññi la te mooy palaasu su bàkkaar kon képp koo xamee ni nii bëgg na fu mu toll yàlla di ko nangul ak tuubam mooy lay tiit ci ay bàkkaaram bu tiitee ci ay bàkkaaram daal di ko jéggalu yàlla su ko jéggaloo yàlla nag ànd ak mu rëcc sax lam ci doon jugee ak lam ko doon defee boobaa nag bu mu ragalati benn doomu aadama gis nga même ñett ñooñu nga xamee ni nii ñoo tardé woon xare ba danañ ba seen diggante ak yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam sax ñoom diggante seen diggante yàlla doxalatuñ fa kenn Seydina Kaab bu nee na moom booba génn na xelam ci nit ñi génn na xelam ba ci yonent bi moom booba yàlla rek ci la pour yàlla nangul ko tuubam moo tax nag yàlla booba bi muy wax daf ne summa taaba alayhim liyatuubu yàlla moo leen ubbil bunt yi tuub daq mboolem kiiraay yi nga xamee ne nii moo doxoon seen diggante ak yàlla mboolem lu doxoon seen diggante yàlla ba ci seen mbokk yaag ba ci mbokk moom nga xamee ne nii bu ma ñëwaan ba ci këram di ko woone ko ndax yow sama mbokk nga sax mu ne mu mel ni damay gestu rek du muy wan ma mu mel ni doonatu sama mbokk te nee na kooku moom a gënoon a bëgg nee na nag bi ma yàlla ñoorilee kiiraay yooyu yëpp nag ba ci yonent bi sallallahu alayhi sax fu mu toll nii man daal yàlla rek laay séentu mu jéggal ma moo tax bi Seydina Kaabu bi leen yàlla wane bi leen yonent bi wane leen yàlla nangul bég leen kontaan leen bala leen wax aaya ba naa Kaabu daf nekkoo si lan la ñuy bég si lan la ñuy kontaan ndax lu jugee ci yow la wala lu jugee ci yàlla la booba kon fekk na ñoom jeex nañ tàkk séentootuñ ku dul yàlla seetlootuñ lu dul yàlla booba yàlla rek si la ñu ut a tuub te yàlla rek si la ñu ut a dellu ndax ku toll ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam woo la teew la la bégal nga ne ko si lu ñuy bégee ci yow la ñuy bégee lu jugee ci yow wala lu jugee ci yàlla bi sallallahu alayhi wasallam ne ko li ngeen di bégee ak tuub la gu jugee ci yàlla ma daar yi door a kontaan xam ne loolu lañ soxla woon nag mooy ak tuub gu jugee ci yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam kat boo ko layalee ba mu nangul la te fekk yàlla nangul lu sa tuub ah loolu boobaa du la jëriñ dara waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag yàlla da ko defal képp koo xamee ne nii nangu ko ak tuubam rek boobaa yàlla moom it daf koy nangul ak tuubam moo tax kon ñooñu ànd ak li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di màgg ak li mu kawe kawe dem nañ ba toll foo xamee nii ñoom gisatuñ ko gisatuñ seen mbokk yi gisatuñ kenn yàlla rek lañ gis pour yàlla moomu nangu leen seen ak tuub te yàlla moo leen mujj nangu seen tuub te boobaa nag bu leen yàlla nangulee seen tuub doomu aadama boobu bu ëllëgee bu demaatee ba tooñaat yàlla na ñëwaat ci moom yàlla moomu yàlla jéggal ko te ibnu arabil xaatim yi nee na na ma ñëw nekk na ko maa ngi kóllërante yow fasante naa yow kóllëre ne dootu defa bàkkaar mu ne loolu njuumte la ne abal yi sax waru koo wax nee na da ngay ñëw ci kanamu yàlla ak toroxlu ak teggin nga ne ko ah man kat def naa bàkkaar yu bari bàkkaar yooyu maa ngi nangu ak d'accord ne man mii maa ko def maa ngi ko jéglu yow yàlla waaye nag bul wax ne kóllërante naa yow dootuma ko defati de nga yéene nag dootoo ko defati waaye am na loolu yëpp bu ëllëgee boo ko defatee nga ñëw tuubaat yàlla jéggalaat la loolu moo tax ñu tuddee yàlla tawaab ndax yàlla su fa amul ay jaam yoo xam ne dañuy def ay bàkkaar di tuub boobaa turam woowu ñuy wax tawaab nga xamee ne nii dafa ñëw ala te loolu la muy da koy def lu bëri lool te jote la ca mafaaluna mifaaluna faulu fi kathratin an faailil badilu fa yastahiqu ma lahu min fail naka ibnu malik waxee woon ca alfiya kon loola bu fekkoon ne yàlla amul ñuy def ay bakkaar di ñëw boobaa tuubam yàlla lu muy tuddee tawaab yàlla bu tuddee tawaab booba kan lay nangul tuubam ak boobaa yàlla bu tuddee xafaar kan lay jéggal yàlla bu tuddee xafuur kan lay jéggal boobaa nag pour yooyu liggéey day fekk jaam yi di mooy yàlla di def ay bakkaar di ñëw ci kanam yàlla di ko jéggalu ndax yonent bi sa alayhi wasallam sax nee na ñëpp bu ñu àndoon di jaamu yàlla ñëpp di sellal kenn moyut yàlla yàlla da leen fiy jëlee da leen fi indi fi ñeneen ñoo xam ne nii dañ koy moy di ko baalu yàlla di leen baal loolu nag teg telewul ne dafa soññi ni ñi ci ñuy def ay bàkkaar waaye day dalal xelu ñi nga xamee ni nii def ay bakkaar pour ñi bañ a def ah, naago ndax laa na min rahmatillah ndax su fekkee ne dañoo dem ba naawoo ci yërmande yàlla ah loolu boobaa day da leen gën a soril yërmande yàlla te doomu aadama fu mu toll dafa war di am ñeewant ci yërmande yàlla ji waaye di ci am yaakaar te yaakaar ne ay bakkaaram lu mu bëri bëri yërmande yàlla ji moo ko ëpp la nga xamee ni nii moom la Cheikh Ahmad Iyaan si waxoon nee na yow yàlla day sama bàkkaar yi bëri na bëri waaye goo xamee ne ni moo xuusoon ci géeju bàkkaar waaye am naa yaakaar goo xamee ne nii danaa daw ba dari gaalul looce gaa moom mooy sa njéggal yow yàlla ndax gaali looce yooyu nga xam ne mooy sa njéggal sa lay daw jafandu sa mooy njéggalug yàlla rek su ma jàppandoo ci gaalul looce yooyu nga xamee ne mooy njéggalug yàlla nag nee na sama géej yi ma doon xuus ci bàkkaar yooyu yëpp dana mujj faxasu ndax yërmande yàlla moo ëpp loola yërmande yàlla moo gën a yaatu loola kon saay woo xamee ni doomu aadama def na bàkkaar ak bàkkaar ba lu mu rëy rëy bu mu tax mu naago ci yërmande yàlla ndax su ne ba naago ci yërmande yàlla loola am na lu muy junji ne ah moom miikat kat ndekete ku yëgoon boppam la moom miikat kat defee woon na ne moom ay jëfam képp moo ko jàllale ndax dañ ne min alaamaati rajaa yi bokk na ci màndargaay yaakaar yi nga xamee ni nii nit ki dana ko am ci yàlla moo su defee bàkkaar lu mu rëy rëy mu dellu ci kanam yàlla am yaakaar gën a yasalaat ak yaakaaram ne ko man mii dey def naa ay bàkkaar yu rëy waaye jéggal ma ko boobaa yàlla su ko jéggalee bu ëllëgee bu tooñaate bu ñëwee jéggaluwaat yàlla jéggalaat ko ndax yàlla moo tuddee boppam xafaar te xafaar ki koy tuddee boppam day fekk mu man ko lool ba roode ci waaw nga xam ne daf koy man lool bokkut ki nga xamee ne da nga ñëw mu ne ah taykat du ma la mën a jéggal jéggaloon naa la wala mu ne ah taykat ñii a jéggal waaye ñële moom du ma leen mën a jéggal yàlla bokkut ak ñooñu yàlla bàkkaar lu mu réy rëy boo ñëwee dala koy jéggal bu ëllëgee boo tooñaatee boo ñëwee mu jéggalaat la mbooleem bàkkaar yi nag amul bàkkaar bu ci génn ba mu def bokkaale te bokkaale yàlla mën na koo jéggale la tax du ko jéggale nag du ñàkk guñ ko ñàkk man waaye dafa fekk ne kooka di bokkaale yàlla daf ko génn ci boppam am keneen ku mu ko bàyyeek loola muy bokkaale ak yàlla yàlla bàyyee na kook loola waaye saa yoo xamee ne nii dellu woon na ci yàlla bu ñëwee yàlla mën na koo jéggal ndax am na ay sahaaba yoo xamee ne nii ñu màgg ci lislaam lañ yoo xamee ne ni fu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxawee ñu taxaw te ñooñu defoon nañ ay bàkkaar yoo xamee ne ni bàkkaar yu màgg la waaye defoon nañ ay bàkkaar yoo xamee ne ni bàkkaar yu rëy la waaye te terewut yàlla jégal na leen ko moo tax nag kon saa yoo xamee ne ni jullit def na ay bàkkaar bàkkaar yooyu bu mu ko tiital ba mu tax mu naago ci yërmande yàlla ndax ndax bu demee ba naago ci yërmande yàlla ah dootu amati yaakaar ci yërmande yàlla te bu amatul yaakaar ci yërmande yàlla loolu mën a koo xeeñ yërmande yàlla te ab fu mu toll dafa war di am yaakaar ci yàlla waaye di am yaakaar yàlla dana ko nangul ak tuubam di am yaakaar ne yàlla dana ko nangul ak njéggalam kon lu lañ la danañ ko yëkkati wax ko ci wàllu tuub lépp lu ci jub ñi xam ne ci mbaaxu yàlla la ak ci kattanam lépp lu ci dëng wala lu ci manqué wala lu ci waroon a gën a rafet te demeewul noonu ñu xam ne ci sunu matadi la fekk lu rafet ak lu gën a wér rek lañ ci jubloon woon wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu jazakumullahu xayran jërëjëf euh, sëriñ Ousmane Sylla ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne moom nga ñu baaxee te mu jëmoon ci maanaam tuub dellu ci suñu borom mooy loo xam ne euh, saa su nekk jullit bi da ko bàyyi xel ndax nag kenn ku mucc ci ay bàkkaar nag bàkkaar li nga xam ne moom mooy saafaraam mooy mooy tuub nga xam ki nga xamante ne moom mooy jéggalaakoon bi ni nga ko waxee léegi nga xam ne moom dafa bañ ba turam Euh, def ceeb bokk taw ni nga ko waxee léegi nga xam moom maanaam moom kuy mën a jéggale rek moo la gën a mën a jéggale kon xam naa ne euh, am na ay laaj yoo xamante ne aju na ci wàllu fiq ay mbokk sàkk woon ñu leeral leen ko xam naa ne bala ñu cee ñëw rek dañuy fàttali mbokk yi euh, programme mu rajo yi ak télévision yi ñi nga xamante ne ñoom lañu ñu baaxoo àndal ñuy jàllale waxtaan wi ba mbokk yëpp mën cee jot ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ñaan yàlla ñoom tamit yàlla kàttan na leen ndax ndax ñu ngi def liggéey bu am solo kon bu dee ci wàllu rajo yi waa benn FM 106 point 0 ñoom ñi ngi jàllale waxtaan wi bis bu nekk ci 17 bu dee Lamp Fall FM 97 point 4 ñoom ci guddi gi dañuy jàllale waxtaan wi bu dee Zig FM 93 point 8 ñoom 23 heures la ñuy jàllale waxtaan wi bu dee RFM 98 point 4 ñoom tamit ci guddi gi lañuy ñuy jàllale waxtaan wi bu dee RTS 99 point 2 ñoom danañ ko jàllale 10 heures ci suba ak 15 heures ci bëccëg ak ak 20 heures ci guddi bu dee rajo Bawol Média 97 point ñoom en direct la ñuy def waxtaan wi te tamit danañ ko jàllewaat léeg-léeg 14 heures wala 15 heures ak ci guddi gi. bu dee Sud FM 91 point 2 ñoom tamit ci guddi gi la ñuy jàllale waxtaan wi wala fajiri 89 point ñoom tamit ci guddi gi la ñuy waxtaan wi jant bi 95 point ñoom 0 heure mooy bu minuit jotee la ñuy waxtaan wi bu dee ICAP FM point 5 ñoom tamit ci guddi gi lañuy ñuy waxtaan wi euh, bu dee Daarul Muxti FM ñoom bis nekk en direct lañu def waxtaan wi te danañ ko tegaat tamit euh, ci entre 14 heures et 15 heures bu dee Ñaaxeen FM tamit 104.3 ñoom en direct la def waxtaan wi ba tey tamit xasida online ñoom tamit dañuy jàllale waxtaan wi bu dee ci wàllu site internet yi alxadimiya ak Touba Vision ak Touba Monde site internet yooyu ñoom en direct la ñuy def waxtaan wi ba tey tamit euh, ci biir seen YouTube yi Al Wafa Darou Mouhty officiel foofu encore ku fa dugg da nga mën a seetaan waxtaan yi ba tey tamit euh, Bichri TV ak Senego ak xibaar point com ak cheikhibrafal point com site internet yooyu yëpp ci dugg incha allah danga mën a ànd ak ñun ci jataay yi nga xamante ne moom la ñuy def fii ci béréb bu tëdd bi nii ba tey tamit bu dee ci wàllu télévision yi Touba TV incha allah ñoom tamit fas yéene ñu ànd ak ñun ci jataay yi nga xamante ne moom lañ def fii ñu fas yéene di ko jàllale ci guddi gu nekk ba tey tamit bu dee ci wàllu réseau yi réseau yi nga xamante ne ñoo nekk ci diggante Darou Moukhty ak ba réseau yi yëpp créé na ay seen yoo xamante ne waxtaane Olof Fall rek lañ fay jàllale su bu nekk incha allah kon ñooñu ñu beral na ak cant goo xamante ne am na fu mu tàmbalee waaye am na kon xam naa ne euh, am na ay laaj yu fiq yu fi nekk waaye nag dafa am ay mbokk yoo xamante ne encore sàkk woon nañ ay leeral ci lu jëm ci li nga xamante ne moom la sëñ doon waxtaane xam naa ne bu fekkente ne eh, laaj yi fiq yi xaj na ci waxtu wi jàllale bu fekkee ne xaju ci bi incha allah bu subaa incha allah dis jàllale waaye day njëkk ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci thème bii nga xamante ne moom la sëñ Ousmane doon waxtaane kon dañuy jox kàddu gi al oustaz Ahmad Mbow su ko defee mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bi ñu santee sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu ci nuyu yi gën a tedd mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu di leen ndokkeel ci weeru tedd wi cheikh ramadan al mubarak di ndokkeel mu assasatul wafa ci taxawaay bu sell bii ñoom ci weeru koor di ndokkeel sëriñ bii doon def waxtaan wi sëñ Ousmane Sylla di la ndokkeel bu baax ci waxtaan wi macha allah déglu nañ ko te bàyyi nañ ko xel bu baax di ñaan yàlla mu fayal nu la di la sant ci turu mu bi yépp ci nangu gi nangul ak waxtaan wi nii nga ko waxtaanale dégg nañ ci lu bari di ñaan yàlla mu fayal nu la ngeen ñu fay mbokk bi nee ginnaaw bi mu dégloo sa waxtaan wi rafetlu ko da doon laaj yan baat wala yan xeeti tuubiin moo gën ci kii tuub sëñ Ousmane salaam wa baat yi nga xamee ni nii moo gën a rafet baat yi ñuy tuubee bokk na ci baat yi nu yàlla yunus alayhi salaam tuubee woon te mooy janoog borom ne ko laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin loolu mooy yàlla yow kenn képp yaa fi nekk mën a jéggale man nag yow laa tooñ man naka jekk ci tooñkat yi laa bokk wala boog man de bokk na ci ñi nga xam ni ni ay tooñkat lañ loolu nag bu ko yonent yàlla Yunusa waxee alayhi salaam ak bu ko benn julli waxee ak bu ko benn euh, kenn ku nekk ca niveau bu koy waxee bu ko ab yonentu waxee bokkut ci euh, niveau bi keneen di waxee waaye terewut baat yooyu ab jullit bu def ay bàkkaar bu bëgg a tuub ci kanam boromam mën na koo wax baat yooyu ndax ab yonentu loola muy tuddee tooñ ab yonentu du def bàkkaar yonentu mën def bàkkaar sax ab yonentu jommante naa muy def bàkkaar mu benn yonentu buy def bàkkaar bu dul yonent yeneen yonent yi ñoo ci yem waaye jullit bu mën di doon nag baat yooyu ñoom ñi doon tuubee ci seen kanam borom baat yooyu ñu doon jéggaloo baat yooyu mën nga caa jéggaloo lu mel ni laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin ak astaghfirullah ilayhi wa atubu ilayhi maa a jéggaloo la bu dee ku déggul arab la wolof la yàlla moom dégg na langage yëpp amul langage bu ko ëmb bu toogee fu mën di toog ne ko yàlla yow de tooñ naa la boobaa bu ne ko tooñ naa la yàlla xam na la mu ko tooñ même bu ko waxutoon sax xam na ko waaye mu ne ko yàlla jéggal ma bàkkaar sàngam tudd ga mi tudd bàkkaar booba ci kanam yàlla loolu def ci am tiyaaba ci jéggalu googu bu toogoon ne yàlla fas bu toogoon ci anamu fasaa yàlla jéggal ma samay mboolee mi bàkkaar loola yàlla dégg na ko waaye nag yàlla dañ ne boo toogee di ko jéggalu booba la gën a nekk teggi ngay tudd boo lépp loo xam ne nii rek mën nga ko tudd nga ne ko yàlla nàngam ji de defoon naa ko maa ngi la koy jéggalu yàlla bàkkaar bii de tooñoon naa la ko maa la koy jéggalu yàlla bàkkaar bi tudd koy tudd loola du ne dangay ngay wax ak ku naqadee waxal waaye yàlla di nga wax ak moom bëri ka bëri kenn ni ngay tuddee baat yi lu mu bëree boobaa baat boo tudd danga nga am tiyaaba bàkkaar boo tudd jéggalu ko bu ne da nga ciy am tiyaaba kon daal noonu la ñuy jéggaloo yàlla waaw mën naa wax tamit ne allahuma maxfiratu asax min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali Seexna Ahmada Tijaani Sharif radiyallahu anhu moom bëri woon la lu muy wax loolu muy allahuma yow buur yàlla maxfiratuka sa njéggal aw sa'u min dunubi moo gën a bëri samay bàkkaar yow yàlla de wóor na ma ne sa njéggal moo gën a bëri samay bàkkaar wa rahmatuka te sa yërmande tamit arja indi moom laa gën a yaakaar mi na amali ci sama jëf man de sa yërmande ji laa ëpp yaakaar ci sama jëf yi de sama subaaree tàkkusaan yi nii dama koy julli ndax yaa ma ko digal waaye nag man nag ni ma yaakaaree sa yërmande sax yaakaar yow ma ko julli yooyu ak woor yooyu noonu jazakallahu xeyran loolu leer na kon ku ko man mu di ko waxe noonu wala sayyidul istighfar wala yooyu yëpp yu am njëriñ la euh, jërëjëf mbokk mi mu ni koo xam ne dangaa ameel aw nit ay ak yu bëri te ñooñee faatu kooku nan lay def waaw koo xam ne nii dangaa yoreel ay nit àq àq yooyu yu bëri la àq yooyu la ca war mooy nga delloo ko comme ni Seex Ahmad Bamba xaarimu rasul waxee ne wa hakada raddul mazalimi jami yuaddu min suudiha inda al muti li annahu fardun fa man tarakahu muxafifan faqad asa malikahu laa di def taqsim nag ne summa al mawaalimu atat qismayni amwaalan wa araadan bi gayri mayni fal yardudil amwaala lil arbaabi in wujidu dëhra bi lartiyaabi mu ne képp koo xamee ne nii maanaam dafa wax mu ne wa hakada raddul mazalimi jëmee delloo tooñaa nga yëpp li mbokk mi di wax waaw moo tax lépp luñ bëgg a xam ci lu baax lu ñuy jariñ ci àddina ak àlaxira am nañ ay sang yu tedd yoo xamee ne nii jàngal nañ ñu ko mu ne wa hakada raddul mazalimi jami naka noonu delloo mboole mi tooñaange yi moom it dafa bokk ci sartay tuub yi moo tax Sëriñ Tuubaa ne moom it yu haddu min surutiha indal mutin dañ koy limaale ci sarta yi nag ci koo xamee ne nii nam na jege boromam nam mun a topp yàlla ne ndax li na far fardun loolu tak farata la dem delloo nit ñi seen àq ak seeni tooñaange bu dee koo sàccoon màngoom la te nga xam ko nga dem delloo ko mangoom wala nga ne ko ah naa sa mango gi wala man sa ganaar gi damoon naa ko wala sa bëy wi nangam boobaa dem loolu farata la faman tarakahu muxafifan faqad asa malikahu sëriñ tubaa nee na képp ko xam ne yaa ngi woyefal yooyu yaa ngi yor ay aq yu bëri yaa ngi toog woyefal ko nga ne ah loolu garaawut boobaa kooku may na boromam daal di nag ne tooñaange yi nag dafa am ñaari xaaj mu indi ñaari xaaj yooyu mooy fu mal mawalimu atat ala xismay ni mooy tooñaange yi dafa ñëw ci ñaari xaaj ñaari xaaj yooyu nag am na yoo xam ne am waalan la ay alal la yooye nag la ci sëriñ Tuubaa wax mooy fal yardu dil amwaala lil bi mu dellu alal ya ci seen borom loolu kañ lay doon mu ne in wujudu dëhra bi la tiyaa bi su fekkee ne fekk nga leen ñuy dund ci jamono nga ne ko bu fekkee nekkuñ di dund nag ñoom mu ne suma idaa lam yujadu fekkee nekkuñ ñoom di dund boobaa na delloo alal ji fal yardu di li waari fiihimu bi la di mooy naka delloo ca ña nga xam xamee ni ñooy seen way ndono ca sulul muy benn sikki sàkka wala muy dénga déng wala muy xiixala na dem delloo ji ko ñi nga xamee ni yéen de seen bàyyi yoral la nag fi ab cinquante mille wala yéen seen bàyyi di yoral la nag fi ab saako ceeb boobaa su ko delloo buñ ko jëlee baax na buñ ko bu dee delloo nañ dañ ko ko may ko tamit boobaa loolu tey na ñeel ko ko nga ne ko nag Serigne Touba léegi loolu mën naa am de ñooñu ñoom nekku fi xama sàcce loolu nekku fi ay dondo way dondoom nekku fi mu ne suma idaa lam yu jëdu te sadaqa mu ne fekkee ne ñoo ñëpp nekku fi nag na saraxe anhum biha kada haka man xaqaqa bu fekkee ni ñooñu nekk nag na dem saraxe ko yéene leen tiyaaba ji ne man de kama sàcceloon ganaar ga wala kama fàddoon béyam wa kooku de yéene naa ko sarax bii nii dellooy ko loolu noonu léegi nag su fekkee ne moom tooñaange yi ma wax alal la loolu mooy atte ba su fekkee ne tooñaange yi muy wax ay àq la ndax ay àq comme ni ko Sëriñ Tuubaa waxee am na nii enradan ay der la nga xam ne nii da ngaa wax ci deru jàmbur yooyu nag Sëriñ Tuubaa la mu ci wa yastaxilu kulla irdin akala bi ghibatin aw in kaana xaadiran wa amma in fuqit falyukfiran xayran laallahu yajid shay'an yu addi xaq kulli xaqahu mooy na delloo loo xamee ne nii daal su fekkee ne ay àq la lu mel ni jëw la wala lu mel ni xaste la wax ñaaw yu demee noonu ah boobaa ne na dem sàkkoo koo daganal mooy jéggalu ko su tuubal ko su fekkee ne borom nekku nekk nekk na fa bu dee borom nekku fa nag mu bari ay yiw di ko ko jotal loolu amaana dana far bàkkaar yooyu jërëjëf jazakumullahu xayran jërëjëf jërëjëf